mu ne wa shaykhuhu majhul te non seulement imaam al moom kon kon même bu doon ci ñu wóor la jëlee affaire moom problème la yàlla tere na xoolal wa shaykhuhu sëriñ bi mu jëlee hadis bi majhulun dafa ku ñu xamul la waaw <laughs> mu ne wa azunnu man yaakaar naa ne al-Waaqidiyya ken imaam al-Waaqidi rahimahullah man imaam al-Haafiz Ibn Hajar daxala alayhi hadithun fi hadith en fait dafa jaawal hadith dafa jaawale ab hadith dugal beneen hadith jaawale leen loolu mooy dafa du lu mu tay loolu lañ mën a am njort moom mais affaire daa jaxasoo ci moom mu jaxase càllale yi mu ne ndax fa inna malikan ndax imaamu malik kat axraja nahwal hadith imaam malik men ida zukira al ilmu fa malikun najm li imaamu shafi'i doon wax rahmatullah alayhima bu ñu tuddee xam-xam malik mooy biddiw ba muy imaamu daaril hijrati boroom ngir mi ndax moom soloona axraja nahwa al hadith lu mel ni xadis bi ñu tudd fii min wajhin aaxar ci beneen wàll fii zikru abi ubay ibn Ka'b foofu nag tudd nañ ci càllale wa ubay ibn Ka'b fa qaala mu ne an il ala ibn abdirahman imaamu Maalik ci ala ibn abdirahman an abi Sa'id ibn ci càllale boobu an abi Sa'id mawla Aamir waaw mu mu mu jëlee ko ci abu abdirahman ibn abi Sa'id mawla Aamir léegi kooku nag <laughs> moo ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naada Ubay ibn Ka'b waaw mu ne yonent bay saa saam dafa woo Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu mu ne wa min ruwaat wa min ruwaati an Maalik man qaala an Abi Sa'iid an Ubay ibn Ka'b anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naada mu ne am na ñi solo hadis boobu jëlee ko ci imaam Maalik ñoom solo nañ ko ne ci Abu Sa'iid la jógee moom mu jëlee Abu ci Ubay ibn Ka'b mu ne wa kadhalika ne moom léegi yeneen saa salaam daal di woo Ubay ibn Ka'b <laughs> mu ne wa kadhalika na ko noon akhrajahu al-Hakim na ko la ko al-imam al-Hakim an-Naysaburi rahimahullah solo mu ne wa wahima ibn al-Athir haythu dhanna Aba Sa'id shaykh al-Ala huwa Abu Sa'id ibn al-Mu'alla waaw <laughs> mu ne al-imam ibn al-Athir ibn al-Athir borom Usdul Ghaba dafa dafa dafa defefle bi nga xam ne ci la jaar yaakaar que ne Abu Sa'id mi ñu tudd Shaykhul Ala xam nga de la la Al Ala ibn Abdurrahman an Abi Sa'id mawla Amir mawla Amir moom nag ibn al-Athir moom jàpp ne kii mooy Abu Sa'id ibn al-Mu'alla <laughs> mu ne moom loolu la def def le mu ne fa inna ibn al-Mu'alla mu ne loolu def def la la fa inna ibn al-Mu'alla ndax mooy sax hadis mooy saxaaba bi ñu andil hadis bi ci sax Imaamul Buxaari rahimahullah mu ne ndax moom saxaabiyun ansaariyun min anfusihim madani kooku saxaaba la boo xam ne ansaar yi la ci waa ansaar la bokkoon bokk ci ñoom ba pare pojoo ci waa Medina wa zalika kanta Abu Sa'id bee mawla Amir mais moom tabi'i la moom du saxaaba sax moom moo tax hadis boobu ibu imam Malik bi ne yoreen saa saam dafa woo Seyna Ubay loolu hadis boobu jokkaloowul ci tàllale boobu noonu moo am tabi'i moo ne yoreen saa salaam dafa woo Ubay ibn Ka'b moom fekkewu ko gisul yoreen saa salaam mu ne kooku noonu la imam ibn al jaawale foog ne mooy Abu Sa'id ibn al-Mu'alla radiyallahu ta'ala mu ne kooku noonu nga xam ne moom wa zaaka mooy abu abu Abu Sa'id mawla Amir moom taabi'i la taalibe sahaaba makki Makka la dëkkoon min mawla min mawali ñi nga xam ne waa Quraysh ñoo doon seeni njaatige ñoo newoon seeni kilifa mu ne wa qad ala al-Ala na hadis bi wute nañ ci ci ibn Abdurrahman waaw mu ne moom wute nañ ko wute nañ ci moom axrajahu mu ne ci mooy ni mu soloowe xadiis bi mu ne axrajahu soloo na ko at-Tirmidhi min tariq ad-Darawardi mu ne imaam at-Tirmidhi de soloo na ko jële ko ci yoonu Abdul Aziz eh, eh, muy ad-Darawardi nga xam ne waxoon nañ fan ay mbiram nga xam ne eh, kii la Euh, euh, Medina la ne woon doon nekk ak imaam Malik lu bari ci sëriñ si rahmatullah alayhi moom wan Nasaa'i ak imaam an-Nasaa'i min tariq Rawh imaam an-Nasaa'i nag ci yoonu Rawh ibn al-Qasim mu ne naka noonu rahmatullah al jami wa Ahmad ak imaam Ahmad mi fi tariq Abdurrahman moom ci yoonu Abdurrahman ibn Ibrahim rahmatullah alayhi wa ibn Khuzaymah ak imaam ibn Khuzaymah min tariq Hafs ibn Maysara moom kanta al imaamul a'imma muy euh, ah, Ibn Xuzayma moom mu ngi ko jëlee ci yoonu Hafs ibn Maysara kulluhum ñoom ñëpp anil Alaa mu jëlee ko ci al-Alaa an abiihi mooy Abdurrahmaan al-Alaa ibn Abdurrahmaan mu jëlee kon ci ba Abdurrahmaan an Abii Hurayrata radiyallaahu ta'aalaa anhu annahu qaala mu ne foofu nag Seydina Abu Hurayra ne xaraja an-nabiyyu sallallaahu alayhi wa sallam alaa Ubayy ibn Ka'b fa zakara al-hadiis mu ne foofu Seydina Abu Hurayra bi mu nettalee hadiis ba ne Yonent sallallaahu alayhi wa sallam dafa génn dem ci Ubayy ibn Ka'b al-Ansaari radiyallaahu anhu léegi mu tudd comme xadis bu mel ni moo la ko dinaa la jàngal saar bi gën a màgg ci alquran Seydina Ubay laaj ko ko mu ne ko mooy fatihatul kitab loolu la lay wax mu ne wax rajarewu Tirmidi mu ne al imaamu Tirmidi soloo na ko ba léegi wabnu Maaja ak al imaam wabnu Xuzayma ak al imaam ibnu Xuzayma rahmatullahi min tariq Abdul Humayd Abdul Hamid euh, euh, ci euh, ki nga xam ne mooy yoonu Abdul Hamid ibn Ja'far bi yoonu Abdul Hamid ibn Ja'far wal Hakim nako noon imam al Hakim min tariq Shu'ba ci yoonu Shu'ba ibn al Hajjaj kilahuma ku nekk ci ñoom ñaar anil ala ñu jëlu ko ci al ala misla lu mel ni hadisu Sayyidina Abu Hurayra ba ñu la njëkk génne lakin mu ne qaala an Abi Hurayrata anhu foofu dane mu jële ci Sayyidina Abu Hurayra mu jële ci moom mu ne war a jaxat Tirmidhi kaw naw min musnad Abi Hurayra mooy no li Abu Hurayra moo ko nettali voilà loolu ci musnadam la ci càllale yi nga xam ne moom moo ko nettali moo hadis yi mu nettali waqad akhrajahu al-Hakim mu ne al-Hakim daal na koy solo aydan ba léegi min tariq al-A'raj ko ci yoonu al an Abi Hurayrata mu jële ko ci Sayyidina Abu Hurayra an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam naadaa Ubay ibn Ka'b mu ne yeneen saa sallam da dafa woo Ubay ibn Ka'b mu ne wa huwa mimma yuqawwi ma rajjahahu at-Tirmidhi mu ne loolu nag day wane ne li Imam at-Tirmidhi ne loolu li ci Musnad Abu la ah mooy du bu Ubay Sayyidina Abu Hurayra moom moo ko nettali mais jëlewu ko ci Seydina Ubay mu ne lii day dëgëral li imaamu Tirmidi nootal mais hadis bi hadis bii wii côté bii bu Seydina Ubay ibn Abu Hurayra la radiyallahu anhu waaw léegi nag mu ne wa jamaa al mu ne ak imaamul Bayhaqi dajale bi anna al waqa'at li eh, eh, Ubay ibn Ka'b wa li Abi Sa'id ibn al mu ne imaamul Bayhaqi moom dane lenn xam nga lan la nettali bii dafa xew Seydina Ubay lu mel nii da koo dal ak yonent saa salaam waaye mu dal Seydina Abu Sa'id tamit ibnul Mu'alla radiyallahu anhuma mu ne wa yata'ayyanu al-masiru ila dhalika imaamu Nawawi nag imaam mu ne nag li ràññeeku mooy wëy dox ci lii imaamul Bayhaqi wax mooy lii mooy dëgg mooy xew-xew bi ah, xew-xew bi daa xew ci ñaari xad ñaari saxaaba la xew kenn ki mooy ibnul Mu'alla kenn ki mooy ki nga xam ne mooy Seydina Ubay ibn Ka'b mu ne lixtilaaf yi ndax wuute gu mu wuute maxrajal xadiis xadiis yi ni ñu génne ak tamit niñ leen nettalee contexte yi yëpp dafa wuute waaw waxtilaafu siyaaq ma boo gisee niñ leen euh, siyaaqoo daal di leen koy dérouler nettali ko ni mu wëri ni muy wëyee euh, loolu kama sayubayyin comme ni mu koy leerale man imaam al-Hafiz Ibn kon tanbiihaan yooyu mooy kon hadis bi da xam ne boo déggee ku nettali Seydina Abu Hurayra ne yonent saa sallam dafa woo Ubay ibn Ka'b ne ko ndax du ma la jàngal a'zamu suratin fil Qur'an xamal ne bul ne eh, ah. non non non ko Abu Sa'id ibn al-Mu'allal dañ naan ne ñaar yëpp ñoo jub voilà <laughs> wallahu ta'ala a'lam <laughs> kon nag mu ngi noonu wallahu ta'ala a'lam al-imam an-Nawawi fi al-Hafiz Hajar léegi kon gis nañ taxriij bi côté bi léegi nag mu def yeneen façon yoo xam ne kàddu yoo xam ne moom la ñëw ba léegi ci taxriij bi mu ne lii yeneen euh, euh, euh, Seydina Abu Sa'id ibn al-Mu'alla ne kuntu usalli fil masjid fa da'ani rasulullah sallallahu alayhi wasallam falam ujibhu lim ne man dama doon julli ci jàkka ji mooy naafila la woon ndax bu doon farata yeneen saa salaam leen di jiite <laughs> waaw nee na bay julli yeneen saa salaam wooma waaw nee bon wuyuma ko. mu ne nag imaamul Nawawi alhamdulilah Hajar eh, al Bukhari yi solo na xadis wax nañ la fi mu ko yëpp ci kitaabu tafsir suuratul anfaal mu ne dina ko ci beneen yoon boo xam ne ci Shu'ba mu ne noon falam aati hatta sallaytu thumma ataytu mu ne boobu damaa ñëw julli lu ma ko ma ko ba ma julli ba pare ba après ma dikkal ko. kanta riwaaye mu ne imaam al-Hafiz muy waale njariñ di waale yenn côté yi nga xam ne hadisu imaam Ibnul Mu'alla bi daf koo niroog bu Seyna Ubay eh, kii bu Seyna Abu Hurayra bi te mu dal Seyna Ubay ibn Hakam radiyallahu anhu mu ne wa fii riwaayati Abi Hurayra te riwaay bi nga xam ne Seyna Abu Hurayra radiyallahu anhu moo ko solo boobu da ne xaraja Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ala Ubay wa huwa yusalli waaw mu ne sallallahu alayhi wa dafa génn dem ci Ubay fekk ko muy julli qaala mu ne Ubay mu ne Seyna Ubay nee na fooy tafatu kii na saa saa woo ko quoi nee na ma xaw ma gestu falam <laughs> yu jibu fal tafata falam yu jibu mu gestu waaye wuyu ko su ma sallaa fa xasaf sëy na ubay gaaw gaawal julli ji quoi woyofal julli ji su man sarafa ginnaaw gi rek mu sëlmal rek daal di jóg fa qaala mu ne ah salaamun alayka ya rasulallah mu ne ma ñëw ne ko ah <laughs> yàlla na jàmm nekk ci yow dawal yàlla mu ne ma way xak mu ne ko wàllu la dal maa mën naa kay dawtuka Allah tuji mu ni allah tujibani nee na yeneen saa saa ne ko lan moo la dal ba bi mala la woowee lu la tere bi ma la nga wuyu ma <laughs> après mu wax ko dama doon julli mu ne ko ndax sa boroom waxul waaw kay mu ngi noon istajibu kon alam yaqulillah istajibu waaw <laughs> moo tax ci Seydina Ubay bi foofu da ne ko awalam awalaysa tajid tajidu fii ma awha allahu ilayya an istajibu lillahi wa li rasuli al <laughs> nee na Ubay na ko fa qultu bala ya rasulallah la a'udu insha allah Seydina <laughs> Ubay kantaa waayam yeneen saa saa ko mu ne ko dama doon julli noonu mu wax ko ne dajoo Seydina Ubay daa bokkoon ci huffaazul Qur'aan yi min as-sahaabati radiyallahu anhu yeneen saa saa ne ko ndax dajoo trouvé woo ci li nga xam ne moom la ma yàlla wax yu man nii di rasulullah sallallahu alayhi wasallam fii suñu borom naan ani eh, anistajibu ngeen wuyu lillahi wuyu leen yéen way ngëm yàlla yi yàlla wali rasuuli ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam al aaya aaya bi mooy suuratul anfaal biñ la waxoon sànq waaw yaa ayyuha alladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli ida daakum lima yuhyikum wa'lamu anna allaha yahulu bayna almar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun voilà aay boobu la koy juju aaya 24 bi ci suuratul anfaal yéen ñi gëm yàlla istajibu wuyu leen lillahi ñeel yàlla wa li ak ndawam sallallahu alayhi wa sallam ida daakum dees leen woowee li maa yuhyikum ndax ñoom duñu leen woo lu dul ngir li leen di dundal fu leen woowee na ngeen wuyu c'est pas ida condition waaw yéen daal wuyu leen yàlla ak ndawam sallallahu alayhi wasallam bu a woo ci lu leen dundal ñoom duñ leen woo loolu ci lu leen di dundal waaw wax la mu ngeen xam ne anna allah bi yaxuulu mooy dox bayna al wa qalbi ak xolam lañ leen di pang yéen daal di dajale yóbbu fi nga xam ne mooy ca moom yawmal qiyaam voilà <laughs> waaw kon nag mu ngi noonu quoi waaw léegi boo am na leen loo wax ne imaam munu tiin moom rahmatan bi beneen lu may attirer seen attention bu ngeen fi gisee te képp kenn wala ngeen dégg ñu naan la imaam munu tiin nee na man imaam al-Hafiz Ibn Hajar <laughs> da bare da koo toxale am Daawudi di ko jël ci al imaam ad-Daawudi kene hadisul baabi taqdiman wa taxdira am na fii hadisul baabi taqdiman wa taxira hadis bunt bi am na loo xam ne dañ koo jiital ak loo xam dañ koo mujjeel mu ne wax gi nga xam ne moom la alam yaqul lillah istajibu lillah wa lirrasuli mu ne loolu noonu qabla qawli abi sa'id mu ne loolu nga xam ne mooy laata dane yoneen saa sallam dane ko wuyu leen ñi xanaa yàlla waxul ngeen wuyul yàlla ak ndawam bi saa sallam laata eh, abu sa'id wax kuntu fi salat dama newoon ci ci ci ci julli imam alxaafis ne loolu nag kaay ma wax leen fa ka annahu ta'awwala anna man huwa fi salat xaarijun an hadha al mu ne dafa mel ni dafa Euh, kii nu mu tudd interpréter jàpp na ku nekk ci julli bon hadis bi dégg na aaya bi xam na ko waaye aaya bi amaana bon ñi muy wax ñu wuyu leen mooy ñi nga xam ne nekkuñ ci julli ndax ku nekk julli amaana bokkul ci ñu yàlla xitaab daal di wax ak ñoom ne leen buy leen yàlla ak yeneen taabu wooy na ngeen waaw mu ne qaala walladi ta'awwala al-qaadiyaani Abdul Wahhaab wa Abul Waliid anna ijaabata an-nabi sallallahu fi salaat fardun ya'si al-mar'u bi tarkihi wa annahu hukmun yaxtassu bin-nabi léegi mu ne li nga xam ne nag moom la ko ñaari juge yu mag yi ñaari borom xam-xam yu mag yi di alqaadi Abdul Wahhab naka noon alqaadi Abul Walid rahmatullah alayhi ñoom ñëpp bokk ci Maliki yi ah te ne wuyu yi nga xam ne wuyu yonent bay saasaan ci julli moom lool fardu farata la képp kuy julli julli joo mën di julli nag farata ak ñàkk farata ak naafila bu la yonent bay saasaan woowee te loolu moom jeex na ci ñun ñun fan moo julli yonent saasaan di <laughs> non lii pour saxaaba yi la woon dafa am masala yoo xam ne en dañ koy jàng ngir xam ko kese waaye ñun du luy appliqué wu ci ñun waaw <laughs> yonent bi alay saa saam daal di lay woo loolu farataay jëmmala farata par force nga wuyu boo ko deful da ngay bàkkaar waaw mu ne loolu nag ab àtte la boo xam ne yonent bi alay saa saam la jago ah qultu léegi imaam al mu ne wa man da'ahu Daawudi la dalila alayhi li imaamu Daawud yi wax naan daa am taqdim ak taxiir loolu benn tegtal moo ci amul amul benn tegtal buy dëgëral li mu wax waaw kuntu usalli bi kene loolu euh, <laughs> yeneen saa da koo waxlee ba pare ne ko istajibu xanaa déggoo suñu borom nee na kon ndax danay xoolal xoolal affaire dane bi may julli kuntu usalli niñ ci laa xadiis fil masjid yi ci jàkka ji fa daani rasulullah ndawal yàlla saa sallam wooma falam ujibu wuyu ma ko fa qultu ma ne ya rasulallahi sallallahu alayhi wasallam bi ma paree ma ñëw dikkal ko ne ko ah yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam inni kuntu usalli man ne dama doon julli waaw léegi fa qaala yoneen sallallahu alayhi wasallam ne ko alam yaqulillah ndax borom bi waxul istajibu lillah wa li rasulillah naa ko moom rek dane imaamu Daawud yi dane affaire bi taqdim ak taxir la ci am mooy yonent saa salaam bi mu ñëwee dane ko xanaa ndax yàlla waxul ne istajibu lillahi wa lirrasuli idaa da'aakum ndax waxul borom bi neewul ngeen wuyul yàlla ak yonentam bu leen dalee na woo laata ngeen ko nee mu ne léegi nag ba ko waxee loolu yonent saa salaam la ne ko yonent saa salaam da bu doon julli mu ne loolu nag loolu imaam ad-Daawud yi ne noonu la demee loolu moo amul benn tegtal bu koy wane laa wax maa ko wax man <laughs> <laughs> ñu ne laa dalila wama daawud daawud yi laa dalila amul tegtal waaw kanta beneen wax ji nga xam ne moom lay toxal ne alqaadiyaani bokk ci maliki yi muy alqaadi abdul wahhab moom ku mag la <laughs> ak abdul abul walid rahmatullah ma mu ne ñoom ñaar loolu wax la min al maliki huwa al shafi'i ala ikhtilafin indahu wax la ci shafi'i yi boo xam ne nag am na wuti ci seen bii waaw ba'da qawlihim bi wujubil ijaaba ginnaaw biñ ne wuyu yonent bay saa saam koy jullee nga ñàkk jullee ci boo julli yonent saa saam wala farata yow saxaaba bi nga wuyu léegi nag mu des hal tabtulu salaatul as-salaa am la est-ce que mooy euh, léegi waa wuyoo <laughs> mooy euh, julli ji day day day day yàqu wala déet loolu wutale seen bi waaw léegi nag kon loolu lu imaam al-Hafiz Ibn Hajar doon leeral la léegi nag mu ne kanta wax jim ne qawlu law allimannaka suuratan hiya a'zamu suwar waaw léegi mu ne fii riwaayati rawx fii tafsir al anfaal boo demee ci suuratul anfaal foofu noonu ci yoonu rawx rahmatullah alayhi foofu yeneen saa sam dane la na ne ko la u'allimannaka waat naa ne dinaa la jàngal a'zama suuratin fil qur'aan saar bi dina màgg ci al qur'aan ah xam nga fii la wala ma ne ko suuratan hiya a'zamu suwar mu ne wa fi hadith Abu Hurayra Abi Hurayra bu dee hadith Seydina Abu Hurayra bi nga xam ne boobu Seydina Ubay la woon radiyallahu anhu dane ko atuhibbu an u'allimaka suratan lam yanzil lam yunzil fi at-tawrati wala fi al-injili wala fi az-zaburi wala fi al-furqani mislaha misluha ah nee na foofu yenente way saasam dane Seydina Ubay est ce que bëggoo ma jàng ma xamal la jàngal la saar boo xam ne ma suñoo wàcc ci tawraat téere bañ joxoon Seydina Musa alayhi salaam wala fil injiili waaye tamit du saagante ne séeré bañ jox Seydina Isa wala fi zabuuri waaye du caagante zabuur les psaumes de Seydina Daoud alayhi salaatu wassalaam wala fil furqaani du caagante ne sa alquran bi nga xam ne mooy takkali bi nga xam ne man lañ ma jox yonent bi alayhi salaatu wassalaam misla mi misla misluha loo xam ne masuñoo wàcce lu mel noonu waaw est ce que bëggoo ma xamal la loolu nga xam ne moo ci gën a màgg waaw léegi nag mu ne wastudilla bihi ala jawaazi tafdili ba'd al-qur'an alaa ba'd wa qad mana'a dhalika al-ash'ari wa jamaa mu ne lii dañ ciy tegtale dañ ciy tegtaloo bon dañuy to l'imam al-hafiz wa après foog naa comme que def nañ nii <laughs> dañu foogoon a yem ci taxrij bi def nañ doon def an lëkkaali mu bunt bi après dooru ñëw ci mais comme que ñu ngi fii nañ continuer insha allah <laughs> mu ne was wastudilla bihi daal dinañuy tegtaloo ci hadis bi yeneen saa sam ndax da duma la xamal saar bi gën màgg ci saaru alquran yi mu ne loolu tegtaloon na te ne possibilité gën a le saar yi lenn ci alquran ci leneen ne saar lii ci alquran moo gën a màgg leneen mu ne te loolu nag lii da koy wane waaye ku mel ne al ashari yi mooy ay imam al ashari euh, yi sëriñu asaira yi moom euh, euh, ci wàllu tawhid ilmu tawhid rahmatullah alayhi wa jamaa ak mbooloo ñoom dañoo wet dañoo tere lool ne non waaw li anna al mafdula naqisun ala darajati al afdal ndax boo dee alquran lii boo gën lee mooy la gën am na quand même daraja gu gën a wàcc que beneen bi alors que lépp waxu yàlla la wa asmaullahi wa sifaati wa kalaamu la naxta fiha yàlla yi meloy yàlla yi kaddug yàlla amul wàññeeku kon nan ngay mën a ñëwee naan bii moo gën a kii bii ah waaye loolu ñoom loolu lañ jàpp waaye wa ajaabu ah <laughs> wa an dalik benna maana tafaadul anna sawa ba'd a'zam léegi nag ñu tontu mooy dañ leen naan ne lu tax yeneen saa sa wax fii a'zam mu ne li liñ ci tontu ñoom ñu ne eh, fii maanaawu tafaadul mooy gënalante bi ngay dégg bi ngay gis noonu bu gënalante lii moo gën lee mooy tele mooy sawaabu ba'dihi a'zam mooy yool bi jaam bi buy jàng benn ci yii mooy gën a màgg ci bee loolu la rek min min sawaabi ba'd fa tafdilu innama huwa min haythu al kon nag gënale bi ci wàllu maanaa bi kese la laa min haythu sifa waaye tekkiwul ci wàllu li nga xamante ne euh, mooy euh, ci wàllu euh, melo bi waaw waaye way yadd mu ne waaye liy tegtale ne loolu am na ak li borom bi ne bu ñu lu mooy lu ñu effacé ah cib aay dañuy indi naati bi xayrin minha aw misliha waaw maanan sax bu ñu nasa amul lenn loo xam ne moom lañuy ñuy nasaxal ah ci alquran maanan sax maa nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw misliha waaw alam ta'lam anna allaha ala kulli shay'in qadir mu ne lépp loo xamante ne nii dañ koo dañ ko borom bi ne lu ñu nasaxaal ci aaya ah wala ñu aw nunsiha mooy eh, waxoon nañ la loolu tekkiwul fàtte ah waaw nasaxal njàng mi wala nasaxal li nga xamante ne mooy euh, euh, nu mu tudd euh, mbind mi ak yoo xamante ne nii njàng mi ci boppam dafiy ne waaw mi ci boppam dafiy ne waaye nag boroom bi tabaaraka daal di dindi li nga xamante ni mooy àtte bi waaw am na yoo xam ne moom dañ leen di nasaxal ba ñoom ci seen bopp dootuñu fi ne waaw ñoom ci seen bopp dañ leen di dindi completement loolu nag la borom bi ne maa sax min aayatin lu ñu nasaxal ci ab aaya rek léegi aw nunsiha léegi nunsiha mooy lan way hein nunsiha mooy lan mooy lan waaw loolu loolu naasix wal mansuux ah mooy naasix ak mansuux mooy lu ñu toxal loolu mooy loo xam dañoo dindi mbir mi teggi ko waaye nun siha nun siha waaw nun siha aw nun siha mhm. non nun fiyaa ah, waxoon nañ la borom bi du fàtte kon manu la nekk manu la nekkoo mooy lu ñu rotal aw nun fiyaa ah, mooy loo am dañ koo eh, dindi ci xolu nit ñi effacer ko waaw loolu lay tekki mais pas que ne eh, nit ñi daa am loo xamante ne nii eh, borom bi waxoon na la du fàtte waaw def loo xam ne comme liñ naan man si yaa def mbir moo xam ne da nga koo def man si yaa waaw ok mooy effacer ko ci zakiraay nit ñi ak loolu mais du tekki ne mooy borom bi day yëkkati ah ci alquran bokkatul ci li nga xam ne yëkkati aaya bi bokkatul ci li ñuy judd naaru nasx la waaw waaw nga xam ne dañ koy dindi dootul des nga xam ne bareetul lu muy dox ba nit ñi kàddu yi dootuñ ko wax dootuñ ko kii ba nit ñi daal euh, di mu deñ waaw kon nag dindi ko ci xolu nit ñi wala ci seenu mokkal waaye bu sa côté boroom mukk waaw kon nag mu ne duñu def loolu ab aaya lu dul natti dinañu indi bi xayrin minha bu ko gën aw misliha wala bu mel ni moom kon boroom bi moo wax loolu waaw kon loolu Eh, wax dëgg-dëgg amul mu ne waqad rawa ibn abi hatim al imam al eh, eh, ibn abi hatim solona ibn abi hatim kene min tariq ali ibn talha an ibn abbas yoonu ali ibn talha mu jële ci ibn fi qawlihi na'ti bi xayrin minha ay fil malfa'a mu ne dinañ indi bu gën boobu mooy ci rifqa akuk dal war rifqa akuk yëkkatiku mu ne wa fii hada ta'aqqubun ala man qaala fihi taqdimun wa ta'khir waaw lii day delloo ci ki nga xam ne dane am nag jiital ak lu ñu ci wute lu ñu ci jiital ak lu ñu ci eh, mujjeel waaw wa mu ne wa taqdiru na'ti minha bi xayr dañuy indi ci boobee bu ko gën wa huwa kama qiila fii qawli eh, ta'ala man jaa mooy ci li ñu wax rek waxu borom di ne man jaa bil hasanati falahu xayrun minha ko indi lu baax dina am lu gën loolee lakin qawluhu fii aaya aw misliha yurajjihu al-ihtimaal awwal mu ne day indi bu bees bi mooy aaya yi lépp ci le fait ci borom bi lañ jóge lépp ci borom bi lañ jóge loolu benn la parce que kalaamu rabbil alamin mais nag borom bi ci boppam comme ni nga xamante ne jaam yi noonu lañ jóge ci moom waaye mu euh, jël lii ne def ci ñu ngëneel gum deful ci neneen loolu kese la waaye sinon alquran lépp leer la waaw hatta tabbat daa leer la moo tax waxu caaxaan la ñi nga xam dañ naan la boo tabbat yadaa del mooy di ko jullee ko wax wala di ko jàng loolu mooy lan loolu waxu caaxaan la lu tax lu tax ñu koy <laughs> lu tax koy moytu ci alquran ji la waaw loolu moom waxu caaxaan la waaw del moytu tabbat yadaa parce que xam nga tabbat ay yooyu muy wax yadaa abi lahabin wa tabb ah, ma ak naanu maalu wa ma kasab yooyu xam nga loolu jëlal jëlal aayatul kursi wala yooyu quoi dañ naan la hé bàyyil sa jàng-jàng sa xam-xam lu bii laa wax waaw lépp la ñuy jàng lépp moo alquran lépp lañ mën a jullee te dara lees ci daw amul waaw amul dara loo xam ne mahjura la dañ koy daw aka moytu waaw boo ci jullee noonu la loolu moom bàyyi leen wax yooyu waaw <laughs> ak ko man di wax dañ ko koy delloowe waaw xaytu ma alana laa wax fu wax ji génnee dañ koy delloo borom waaw dañ ko koy delloo <laughs> loolu mooy dëgg kon nag affaire bi loolu la mais borom bi mooy jël ay comme ni wax ci euh, aay bi ñu jóge waaw jël fii ci ay aay yoo xam ne euh, nit ki bu ko jàngee yool yam cay am du ko am ci beneen waaw comme niñ koy gisi ci bunt bi moo tax imam samp buntu bi al imam an-Nawawi rahimahullahu taala léegi nag mu ne léegi nag al imaam al hafiz rahimahullah mu ne qawlu thumma akhadha bi yadi ginnaaw wax ji mu wax nag ne ginnaaw gi yonent saa saam jàpp sama loxo mu ne thumma akhadha bi yadi ginnaaw gi mu jàpp sama loxo mu ne zaada fi hadith abi hurayra nee na foofu nag bu dee hadith sayyidina abu hurayra bi te boobu sayyidina ubayla mu ne boobu yuhaddithuni wa ñuy dem muy waxtaan ak man nee na may yéexantu ndànk ngir ragal ñu àgg bunt ba te lam may wax waxtaan wu neex wa jeexagul <laughs> waaw <laughs> kon nag mu ngi noonu le quoi kii nee na mu ne ah, waa kanta wax jim ne alam taqul la u'allimannaka suura waaw nee na ndax waxu daa yore saa sax boo ko woon ne di nga ma xamal saar bu bu gën a màgg alxuraan mu ne ci riwaaya imaam Abu Hurayra boobu Seydina Ubay lay wax yàlla anhu mu ne qultu nee na man Seydina Abu ma ne ya rasulallah ma suuratu allati qad wa'adtani ne yeneen saa salaam ban mooy saar bi nga ma dig ne ma di ma ko jàngal laata ñuy génn fii qaala kayfa taqra'u fi salaa mu ne ko lan ngay jàng ci julli mu ne fa qara'tu alayhi ummul kitaab ummul kitaab ma jàngal ko ndayu téere yi mooy Faatiha <laughs> waaw kon nag kantaa ci xadiis bi ñu nekk mu ne qawlu qaala alhamdulillahi rabbil alamin mu ne kaddu gi mu wax ne yeneen saa salaam dane ma man abd eh, Abu Sa'id ibn al-Mu'alla radiyallahu anhu mu ne ma ma ko laajee mu ne ma qaala alhamdulillahi rabbil alamin mu ne hiya sab'ul mathani wal qur'anil azim mu ne fii riwayati Mu'az fii tafsir al-anfal boo demee ci riwaya Mu'az fële eh, eh, rahimahullah ci suratul anfal ci kitaabu mooy ci téere tafsir bu imamul Bukhari bi mu ne foofu foofu noonu hmm, lii la wax hiya alhamdulillahi rabbil alamin mu ne yeneen saasam dane mooy hiya alhamdulillahi rabbil alamin mooy saar boobu la alhamdulillahi rabbil alamin mu ne as-sab'ul masaani wal qur'aanil aziim mooy as-sab'ul masaani ak al-qur'aan al-aziim alladii uutiitu yi nga xam ne moom lañ ma jox. mu ne wa fii hadiisi Abii Hurayra fa qaala innahaa as-sab'ul masaani wal qur'aanil aziim alladii uutiitu mu ne ci hadiis Sayyidinaa Abuu Hurayra bi loolu la ko waxee mooy juróom-ñaar yi nga xam ne dañuy baamu wal qur'aanil aziim dinañ ñëwaat ci loolu hmm? yi nga xamante ne ñooy alqur'aan ju màgg ji bi nga xam ne moom lañ ma jox mu ne wa fii haaza tasriihun bi anna al-muraada bi qawlihi ta'aalaa wa laqad aataynaaka sab'an minal masaani wal qur'aanal aziim <laughs> Allah mu ne lii moom leer na hadis bi dafa leeral nañ aaya boobu nekk suuratul hijr aaya quatre-vingt-sept suñu boroom ne wala qad dëgg-dëgg atay naa ko jox nañ la saban juróom ñaar minal masaani yi baam wal qur'aan al azim al qur'aan ju màgg ji mu ne lii aaya bii day leeral lool dafay leeral tasrihun bi anna al muraada bi qawli wala qad atay naa ko saban mooy al faatiha hiya al faatiha day wane na mooy ndax yoneen koo xam ne da nga doon ci aaya boobu da aaya boobu makkiya la waaw waaw sabul masaani moom lan la waaw boobu mooy lan samaan minal masaani mu ne hadis bi leeral na ne loolu mooy faatiha mu ne waqad rawaa Nasaa'i bi isnaad Sayyid mu ne al imaam léegi parce que imaam ibn Abbaas dañoo solo ci moom lu wuteek lii ki ni mooy faatiha mu ne imaamu Nasaa'i leeral na solo na bi isnaadin sahiih ci jàlla la bu wéeru an ibn Abbaas jële ci doomi Abbaas ji radiyallahu anhu muy Abdallah radiyallahu anhuma anna sab'al masaani hiya sab'u tiwaal mu ne boobu mu ne as masaani mooy juróom-ñaari saar yu gudd yi ay mu ne as min al awwal ila aaxir al thumma baraa mu ne liñ ci jublu nag mooy saar yële yu gudd yi nga xam ne ñoo commencé baqara loolu mooy lan mooy boo jëlee baqara saa di xategal ne baqara un Ali Imran deux Nisa'i trois Maïda quatre An'am cinq Araf six Anfal sept am nga Anfal euh, kii am na yoo xam ne dayaan comme que amul tawba bi euh, amul bismillah euh, kon mën ñu jàll ca tawba ba moo tax mu naan ba fin wu que ne ñetti mooy juróom-ñaari gudd yooyu yooyu lay wax xam nga lan faal yooyu moo ci gën a gàtt voilà léegi nag mu ne loolu jëlee nañ ko ci ki nga xamante ne nii. moo tax mu ne awwalul baqara ila axiril aaraaf summa te jeexitalu aaraaf après daal di ciy teg baraa te bu boobaa mooy eh, eh, mooy eh, dañ ciy da ngay lan lan faal waaw muy set parce que boo jëlee suuratu baqara un ali imran ñaar nisaa'i ñett maida ñeent an'am cinq aaraaf six léegi nga jël tawba daal di sute li nga xam ne mooy aara mooy anfaal mu ne loolu jëli nañ ko ci ibn ibn Abbas radiyallahu loolu mooy sab'ul masaani ne sab'un min al masaani loolu la kon nag mu ne te loolu waaw léegi mu ne waqiila Yunus am na ñoo xam ne nañ ne noo summa baraa waqiila am ñu ne noo ginnaaw gi araaf Yunus nga ci yokk ba baraa mu ne waalal awal fal muraadu bi sab'i al mu ne kanta wax ju njëkk ji ne loolu hadith bi day leeral ne fatiha la kon sab'u juróom-ñaar yooyu alquran di wax ci suuratul hijri comme niñ ko waxee léegi loolu mooy ay aaya lay wax waaw almataani mooy kon aaya bi sab'il aay li anna al fatiha sama aaya ndax fatiha juróom-ñaari laaya mu ne wa huwa qawlu Sa'id ibn Jubayr taalibe ibn Abbas moom lii la tànn mais lii la ah voilà voilà mooy lii